أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الإمام الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi taasi'i wal ishriin ba'dal mi'atayn baabu istihbaabi sawmil ithnayni wal xamiis. alhamdulillah. kon ci suñu jotaay bi ñu génn ginnaaw bi ñu jeexalee chapitre deux cent vingt-huit ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett. mu noon baabu istihbaabi sawmi sittati ayyaamin min shawwal buntu bi doon wax sopp wuñ sopp woor juróom benn fan ci weeru kori ginnaaw koor gi mu ndi woon ci benn xadis mu doon xadis mille deux cent cinquante-quatre mu noon an abi ayyuba radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man saama ramadaana summa atba'ahu sittan min shawwaal kaana ka siyaami dahr walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis comme niñ ko xool chapitre bi ci tegu muy deux cent vingt-neuf ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent mu ne baabu buntu istihbaabi sopp sawmil ithnayn woor altine muy lundi wal xamiis ak alxames di jeudi bul fàtte ñun ci dernier virage ci kitaabul fadaa'il eh, buntu bi téere bi nga xam ne ci ngëneel li la nekk muy bi gën a gudd biñ tàmbalee Riyad bi ba léegi walillahi alhamdu wal minna kon al imaam buntu bi nga xam ne ci dernier virage bi lim ci nekk di indi mooy ay ngëneel yi nekk ci koor yi nga xam ne koori eh, coobarewu la kon tey fii al imaam li mu fi indi kon mooy ñaari bés yu baax a woor ci semaine bi indiwu fi nag laaya ci euh, kanam bunt bi comme ni nga xamante ne nii noonu la ko waxe woon ca muqaddima bi ne dina ubbee bunt yi ci lenn ci ay aaya yoo xam ne ci alquran la leen di jële wa usaddiru al abwaaba min alqur'an al aziz bi ayatin karimat temps yi gën na def loolu moo tax fii indiwu fi laay ci kanam waaye ñetti xadis la fi indi tàmbalee ko xadis bu njëkk muy xadis mille deux cent cinquante cinq mu ne an abi qataadata radiya allahu taala anhu anna rasula allahi sala allahu alayhi wasallama su'ila su'ila an sawmi yawmi l-ithnayn faqaala dalika yawmun wulidtu fiihi wa yawmun bu'istu aw unzila alayya fiihi rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala kon xadis bi la njëkk indi mu ne an abi qataadata mooy même xadis bi ñu fi gisoon rek moom la foo fi gisee an abi qataada fan yii rek moom la mooy xadis boobu xadis bi ñu gisoon xadis mille deux cent cinquante ci chapitre deux cent vingt-sept su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an sawmi yawmi arafata ak beneen bi 1252 wa an abi qatadata radiyallahu anhu wa anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam su'ila an siyami yawmi ashura hadis boobu selam mooy même hadis bi benn bi la moo nekkat ni kon mu ne an abi qatadata ta waxoon nañ la ko bañ koy door a gis ne dina ñëw ñetti ñetti yoon dina am lu ci imam jël na hadis bu gudd mu ne ngi muy jële ci baayu qatada di al-Haaris ibn Rib'i rahimahullah wa radiya anhu anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam su'ila laajees nees ko an sawmi ci lu jëm ci woor yawmil isnayni eh, bésu altine fa qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne zaalika loolee bés boobee koor bo eh, bés boobee yawmun bés la boo xam ne wulidtu fiihi ci laa juddu man alayhi salaatu wassalaam wa yawmun te bés la boo xam ne bu'ithtu ci lañ ma yebal aw wala boog mu ne unzila alayya ci la ci lañ wàcce ci man liñ wàcce ci man waaw Allahu akbar fa alayya fiihi ci bés boobu altine mu ne xadis boobu rawahu soloo na ko muslimun al imamu abul husayn muslim ibnu al hajjaj rahmatullahi ala al jami' kon defoon nañ taxrij bi c'est ah, la al imamu ahmad imam abu dawuda at-Tirmidhi an-Nasa'i Ibn Maaja ñoom ñëpp solo nañu ko mooy xadiis bu gudd boobee walillahi alhamdu wal minna waaye ci façon bii nii terme bii nii al imaam Abu Dawud ak imaam ah, sëriñam imaam Ahmad ñoom ñoo ko solo hmm? xoola bu dee bu gudd bi nga xam ne moom lañ gisoon te. ci même nit ki la jaar muy Abdallah ibn Ma'bad az-Zimmaani moo ko jëlee ci Abu Qatada voilà xoola bu dee bu njëkk bi haddathana mooy bi gisoon rek Muhammad ibn al-Muthanna mu ngi di kitaabu siyaam baabu istihbaabi siyaami thalathati ayyaam min kulli shahr mu ne haddathana Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Bashshar eh, mu ne nettal suy sëriñ Muhammad ibn al-Muthanna Muhammad ibn Bashshar wa lafdhu ibn al-Muthanna qaala haddathana Muhammad ibn Ja'far ñoom ñu ne nettali leen seen sëriñ di Gundar Muhammad ibn Ja'far qaala haddathanaa mu ne nettali Shu'ba ibn al-Hajjaaj amiirul mu'miniin an Ghaylaan ibn Jariir rahimahullah sami'a Abdallah ibn Ma'bad az-Zimmaani an Abi Qataada al-Ansaari radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam su'ila an sawmihi qaala faghadiba rasuulullah voilà mooy xadis ba fa qaala Umar radiyallahu anhu radinaa billahi rabban wa bil islaami diinan ci biir noonu la Seydina Omar reformulé bi waa ji ñëwee di laaj saa salaam nan lay woore yoneen saa salaam mer Seydina Omar wax kàddu yële ba ni nga xam ne ci la eh, gërëm nañ billahi rabba borom bi boroba bi lislami diina l'islam doy nañu diine soobu win wa bi Muhammad Seydina Muhammad saa salaam rasula ndaw wa bi bayatina ak suñu jaayante baya ak jaayante léegi nag foofu Seydina Omar du formulé di foofu la ne woon ci biir boobu wa su'ila te xam nañ ne Seydina Omar mooy ki doon moo jëlaatoon laaju waaji defar ko lu gim ne mu gën a teggi ne ba pare yokk ci yeneen façon laaj yoo xam ne day ëmb laaju waaji yëpp mu ne wa su'ila an ci biir xadiis boobu an sawmi eh, wa wa su'ila an sawmi yawmil ithnayn qaala zaaka yawmun wulidtu fiihi wa yawmun bu'ithtu aw unzila alayya fiihi mu ngi nii mu ne zaaka loolee yawmun bés la boo xam ne altine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 man nag xaw ma ñi nga xam ne ñoo naan cent soixante trois li gén naan ne loolu laa xamul ñoom nan la ñu mën a waxe lool <laughs> eh, cent soixante trois li gén naan loolu lan la mën a nekke waaw loolu moom def def la dëgg dëgg dëgg la parce que Abdurrahman ibn di taalibi ñoom imam Malik la voilà imam Malik cent soixante dix-neuf la génn àdduna te ginnaaw ah, imam Malik jàggal na fi ay ñu bari ñoom imaamu Ahmad <laughs> ak ñeneen ak ñeneen kon loolu euh, c'est c'est loolu moom cent quatre-vingt-dix-huit rahmatullahi alayhi mooy ibn Mahdi boo dégg ibn Mahdi moom nii la qaala rahimahullah mu ne haddathana nettali nañu Mahdi ibn Maymun mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Mahdi ibn Maymun di Mahdi ibn Maymun al-Azdi al-Mu'awwali mawlahum Abu Yahya al-Basri génn àddina la 172 rahmatullahi alayhi an abdil an Ghaylaan moo ko jëlee ci Ghaylaan di Ghaylaan ibn Jariir al-Mu'awwaliyu al-Atakiyu al-Azdiyu al-Basriyu an Abdillah ibn Ma'bad az-Zimmaani temps yii yëpp ñu ngi koy gis Abu Qataada yi moom mooy ko jëlee ci ñoom al-Basriyu rahimahullah kañ la génn àddina kañ la loolu waxoon naa la ne an Abi Qataada di al-Haaris ibn Rib'i ibn Baldama al-Ansaari radiyallahu anhu as-Salami génn àddina li nga xamante ne mooy l'an cinquante quatre rahmatullahi alayhi mooy li gën a dëgër waaye du Seydina Ali moo ko jullee comme li nga xam ne loolu la yenn ñenn ñi di wax ne trente-huit la génn àddina Seydina Ali ibn Abi Taalib jullee ko waaye loolu dëgërul radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam su'ila an sawmi al-ithnayn fa qala fihi wulida wa fihi unzila alayhi voilà lii la ima euh, al euh, euh, muslim nii la ko indi léegi kon ginnaaw bi ñu gisee taxriij bi nii xadiis bi ana lan léegi lañ ciy jànge ana ban mu lëkkaale moo am ak suñu bunt bii di wax sopp guñu sopp woor bésub altine ak bésub alxame ñu ne la bu njëkk bi sopp guñ sopp woor bésub altine leer na mooy yeneen saa salaam mu ngi nii voilà yonent bi sallallahu alayhi wa euh, euh, euh, mu ngi di ñu yëgal ne dañ koo laaj mooy ci laaj Seydina Omar yooyu moo ko doon laaj mooy sa ilu mooy Omar ibn al-Khattab doon reformuler radiyallahu anhu li nga xam ne mooy laaju waaja ñëwoon laaj yoneen saa salaam léegi nag yoneen saa euh, euh, bi ñu ko laajee mu ne moom biñ ko laajee bisu altine mu ne zalika loolee zaka yow yawmun bis la boo xam ne wulittu fii waaw dama koy woor parce lii yoneen saa fii dafa joxe benn xikma li tax mu koy woor waaye du lool kese mooy xikma bi parce que moom ci boppam wax na yeneen ci yeneen yeneeni xadiis comme bi ci imaam euh, an-Nawawi teg boo xam ne nee na lool tamit moo tax mu koy woor bii nii en tout cas ci xadiis bi mu xamal ne mooy bés bi nga xam ne mooy bés bi mu judd muy bésu al-isnayn waaw ndax bu borom bi nekkee kenn ki jiitu ci lépp ki nga xam ne moom la teg ginnaawam mu nekk intermédiaire diggante moom ak jaam yi mooy rasulullah moo tax mu yell ci wàllu ishaara que moom mu juddu deuxième bés al isnayni voilà boroom bi wàcce ko non seulement def ko mu gane àddina bisu al isnayni isnayni mooy deuxième voilà voilà yàlla mi nga xam ne moom moo jiitu ci lépp te moo nekk ki nga xam ne moo fi nekk avant kenn waaw bi nga xamante ne nii Euh, moom mooy ki bind jaam yi mooy ki bind jaam yi ki bind jaam yi ah ba mu bëggee jaam yi tegu ci yoon mu yónni leen Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam muy ki topp nekk koo xamante ne moo war a leeral jaam yi li borom bi di xaar ci ñoom boroom bi def nag mu gane àddina ñaareelu bés yawmal ithnayn waaye yónni ko non seulement ci la juddu waaye bis la boo xam ne ci la ko borom bi yebal waaw ah yonent bi alayhi salaam ay mbiram day tombe ak yawmul isnayn ci la ko borom bi yebal waaye yawmul isnayn ci la moom yonent bi alayhi salaam ci la gane àddina waaye ci la génn àddina allahu akbar allahu akbar hmm? muy li la rabiul awal voilà douze rabiul awal ci la gane addina douze rabiul awal ci la génn addina moom alayhi salatu wassalam te tamit ci la aksi medinatul munawwara ala sakiniha afdalus salati wassalam mu ne kon bésub altine dama koy woor ndax lan sant yàlla mi nga xam ne moo ma feeñal ci bés boobee waaye sant yàlla mi nga xam ne moo ma yebal ci jaam ci bés boobee la ko jaarale wàcce ci sama kaw li nga xam ne moom la wàcce ci man muy mbégteem jaam yi li nga xam ne mooy gindi jaam yi muy alquran muy yónni gi nga xam ne moom la ko yebal ci jaam yi bésub altine la woon loolu defal lëkkaaleem ak xadiis bañ jóge woon bi mu laajee yahuud yi ne leen lan moo tax ngeen di woor ashura ñu ne ko parce que bés la boo xam ne najjallahu fihi Muusa wa bani wa bani Israil waaw parce kat bés la boo xamante ne nii Seydina eh, eh, borom bi tabaaraka wa taala daf muccal Seydina Muusa ak bani Israaïl alayhi ma as-salaatu salaam Seydina Muusa ak Israaïl di Yaaqub alayhi ma as-salaatu mooy lool nekk ay bésu sant yàlla bésu mbégte yoo xam ne borom bi da cee def xéewal bu rëy waaw muccal leen ci noon bu yées bi di Firawna waaw mooy loolu jamonoy ci jaam bi. xéewal yooyu di baamu ci moom boroom bi di ko def muy yoo xam ne yu marquant la xéewal yoo xam ne yu sayaa la yu leer yooyu mu ci dellu di sant boroomam tabaaraka wa bokk na ni muy sante borom bi ci yooyu li gën ko sante mooy jaare ko ci koor waaw moo tax moo tax Seydina Muusa moo tax koor nekk loo xam ne sant yàlla gu rëy la waaw cant yàlla buntu sant yàlla gu rëy rëy ci xéewal yi nga xam ne moom lañu def defal kon dañ ciy jànge ne xéewal yi la yàlla defal boo ko jaaree ci koor sant ko yàlla loolu sant la goo xam ne sant gu matale la ndax bu dul woon sant gu matale yonent ba lay saa saam doonu ko woon def bés bi nga xam ne ci la ko borom bi feeñal yónni ko ci mu ne dama koy woor ndax li ma ci yàlla defal noonu waaw alhamdulilah te neewul damay taxaw di ko julli bis boobu parce yàlla ci mais woor lañ gis muy def ñu laaj ko waaye yoneen saa sala woor bésub altine nag mu ne yawmun wulidtu zalika yawmun wulidtu fihi wa yawmun bu'ithtu aw unzila alayhi alhamdulilah fii kon woor buntu sant cant yàlla bu matale la boo xamante ne boo ko defee yéene ko di xéewal yim la defal borom bi nga sant ko ci loolu lu matale la te loolu ñu ngi koy jëlee ci xadiis bi ak xadiis yi naa bi nga xamante ne moo romboon bi doon wax ne euh, euh, euh, moom bi mu laajee yahuud yi lu tax ngeen di kii di ñu ne dañu koy woor parce que Seydina Muusa de borom bi da ko ci muccaloon alayhi salaam ba pare mu woor ko moom Muusa shukran waaye Nuux fa saamahu Nuuhun wa Muusa shukra moom ma nga xam ne tamit bu jiitu woon borom bi defaloon ko ci xéewal muccal bato bato nga ka aljuudi yi mustaqima waaw mu daal di sant yàlla nan la ko sant jaare ko ci koor kon dañuy xam ne xéewal yoo xam ne boroom bi dañu koo defal bokk na niñ koy sant li gën mat mooy ñu jaarale ko ci koor roy ko yonent bi alayhi salaatu salaam waaw loolu mooy lëkkaale kon ndeke benn lii nag benn xikma la ñaar sax ci la juddu waaye ci lañu ko lan ci lañu ko yónni waaw am na beneen boo xam ne mooy ñëw ci xadis bi nga xam ne moo ci tegu muy xadisu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu waaye bala ñoo jàll ci xadis boobu xadis bi bokk na leneen loo xam ne dañ ko ciy jànge mooy kon nit ki euh, bés bi nga xam ne euh, ci la bu borom bi defee mu nekk jullit waaw bu amee lenn muy def ay féete naan day féete anniversaire ak nàngam lan moo gën a màgg lii yoneen saa doon def yoneen saa xaarul ne damay xaar ba at mi ma juddu woon bu at mu ñëwaatee déedéet moom bés bi ma juddu toutes les semaines la semaine bu nekk ay bés bu nekk mu bari woon lu ndoor woon altine bañ bañ laaj ko ko waaw mu ne bés la boo xam ne ci laa juddu kon ñun bu ñu bëggee roy yonent bi alayhi salaatu salaam bés bi la yàlla feeñale ba pare teg la ci diine waaw def la nga judd nekk jullit am ay waajuru jullit ak lépp waaw nga sant ci yàlla noo koy sante ah wooral sa borom tabaaraka wa sa digganteeg yow te soxla woo muy yépp di ko yëg parce que ah <laughs> sa digganteeg sa borom la waaw man ngaa woor sax gars yi duñ yëg ne sax woor nga bu dee du wooru koor waaw parce que obligé wu nekk di wane la ngaa woor moo tax borom bi na ak soow mu lii waaw wa ana ajzi bi waaw man la ñeel mooy yéene ko sellal ko ngir sa boroom ndax moom moo koy fay kon nag loolu mooy li gën lu nit man a bu dee da ngay anniversaire rek feete sa anniversaire mooy bis bu nekk semaine bu nekk waaye ak lan ak sant yàlla nga gis ne kon anniversaire du bisu folklore kon di ñu ko jàppe te tibb ko ci nasaraan yi mooy ci tubaab yeeg ñooñu waaw bisu mbégte la mbégte wane seen mbégte dafa bokk ci loolu mooy sant yàlla moo tax ci ci ci ci ci ci lislaam bokkul ak ni ko ayib ni ko ñeneen ñi dégg déedéet ayib mooy loo xam ne day baamu xéewalu yàlla boo xam ne borom da ko defal jamono jooju ñëwaat ba baamuwaat comme tabaski mu ñëwaat dem ba ñëwaat mu dellu si waat moo tax yeneen bay saa saa ne ayyaamu mina ayyaamu aklin wa shurbin waaye ak sant yàlla waaw bisu mina bisu feet la waaw yawmu arafa yawmu nahri wa ayyaamu mina iiduna ya ahlal islam gisoon nañ ko fi ne bésub Arafat bésub tabaski bi bi ñuy loj gëléemi ak ñetti fanu Mina yi mooy suñu feet ñeen waa l'islam waaw léegi feet yooyu lan lañ ëpp luñ fay def biir ak ca aj lañ fay defal borom bi tabaraka wa taala ci ay istighfar ak yooyu kon ñu xam ne kon feet ci lislaam du ay affaire nañu lekk ak naan kese wax naa la moom amul benn jaamu yàlla boo xam ne moom jaamu yàlla ji mooy nañ lekk ak naan kese loolu moom amul <laughs> waaw sant cant moom du lekk ak naan kese ah waaw moo tax yeneen saa sant ne bés la yoo xam ne bésu lekk ak naan waaye ak sant yàlla ci li nga xam ne mooy lekk ak naan gi mu la jàppale waaye le fait bés bii di bésu xéewal bu mu def ci seen kaw ba pare mu dem bu ñëwaat ñu naan ko ay feet yi tamit c'est comme ça ah. anniversaire loolu la waaw mooy borom bi nga xam ne moo la xéewale amal ci loo xam ne du dara amul dara yow loo mérité yow du da ngaa dara boo tax par force mu amal la déedéet fadluhul mahdal azim ngëneelam gi nga xam ne bu dara raxut gu màgg gi lool kese ci kaw lool keese keese keese la leneen raxu ci jeex na waaw nga sant ko moom borom bi tabaraka wa taala li nga xam ne loolu la la defal ba pare defal la xayru diin waaw saxal la ci l'islam nga koy ñaan mu gën la ci saxal noo koy sant nga jaare ko nag ci woor Allahu akbar kon loolu mooy xayru wala l'anniversaire kuy kuy fêter l'anniversaire c'est tous les toutes <laughs> ah, te soxlawul wul ñëpp ñëpp yëg ni diwa ngay anniversaire déedéet <laughs> ah wooral nag sant yàlla sa digganteeg sa borom tabaaraka wa taala nga xam ne ba pare ak sa yu bari yoo xam ne mun la koy nëbbal ba pare nga ñaan nag mu gën laa saxal ci yiw wallahu taala alam waaw <laughs> dañ ci xam ne yu mel noonu it xadiis bi foog naa waxuñ ko woon ba bañ koy gis eh, ci ñaari jata ñaari yoon yu fi jàll mooy laaj ak tontu buntu la bu mag ci wàllu xam-xam su'ila dañoo laaj yeneen saa anna rasulullah su'ila an sawmi yawmil ithnayn dañ koo laaj ci woor bésub altine kon xadiis bi ci lan la jóge ci laaj ak tontu la jóge ci laaj moo tax dafa nekk buntu bu mag ngir am xam-xam buntu bu mag parce que boo laajul boo xamul te laajoo lan ngay xame alors que boroom bi ne fasalu ahla zikr fasalu waay waay laaj leen ahla zikri waa alquran fasalu ahla zikri laaj leen ni nga xam ne ñoom laa ci si kar su mag si muy alquran ak sunna in kuntum la ta'lamun dem xamu ngeen waaw kon laaj manoo ñëw di euh, euh, ko teg na le alors que xamoo waaw moo tax boroom xam-xam yi am na ñaari nit ñoo xam ne moom booy compter ci di yaakaar ci nit mu nekk boroom xam-xam ëllëg bul compter ci ñaari nit ndax ñoom du ñu xam dara <laughs> ki ci njëkk mooy ci nga xam ne dafa rëy parce que rëy na di laaj naan ah booy bi kay la fi juddu may dem di ko laaj quoi alors que man maa xaru génteem maa ko rendi quoi non man maa demoon euh, maa maa doxi woon yaayam quoi ndax baayam sama communequeuse la quoi yow man booy bi dina fi juddu barke démb di di naan mooy imaam bi mooy ustaas bi mooy boroom xam-xam bi man de daw ma ci moom eh, xanaa bu boobaa ma ñàkk fayda <laughs> yow <laughs> ñàkk koo bare te demoo fen <laughs> waaw kooku nag dafa rëy wala ñoom diw non ñun ñii nga xam ne doomu sëriñ lañ waaw suñu kër ñëpp leen xam ne kërug yàlla te gisoo suñu sant wi ci ñun lañuy lañuy ñuy taasoo barke nan laay demee nag ci koo xamante ne nii moom euh, moom leneen la ci ñoo xam ne ci ci co ñoom ay maamam samay taalibey baay lañ maam lañ woon léegi mooy mbir mi retourné wu na léegi mel ni ñoom léegi ñoom ay sëtam ñooy sëriñ si man ma mujj nekk ab ndongo loolu doy wax yow lan dama yor sant beeg yooyu dégg waaw kooku barke dafa rëy wala nga ne askan sàngam giir laa man du ma jànge ci géwél bi ah ah, ah yow géwél yi lan ah yow géwél moom fi amee xa xam-xam saa man de daay yooyu moom moom ma dee ko kon de ni nga ko dee <laughs> waaw ndax borom bi la ngay bañ la def. léegi kooku dafa rëy moo tax du xam dara kenn ko keneen ki mooy ki nga xam ne nee na daa ruus waaw nee na daa ruus waaw mooy du laaj am na yu war a laaj xamu ko te kooku bu tàmbee ci ay bàkkaar def lu mu war a def kooku day am bàkkaar wu rëy rëy waaw amul ñu naan boo xamul woon moo tax déet parce que manoon na laaj kon nag laaj moo tax yonent bay saa saam su ila mi sawmi yawmil ithnain mënul tumal di tontu waaye dañ ciy xam ne tamit mooy yenn yi nit ki soxlawul nga naan saa su ne li laaj daa war a nekk farata bu dul farata bu laaj quoi loolu léegi parce que lii ñu ko laaj de toute façon ñi ko doon laaj Seydina Omar gi noonu xam ne altine noonu kese euh, dara la nekkul farata waaye da koo laaj waaw te neewul te gis nga laaj yi ni mu bare woon bi ñuy doon gis tax da koy laaj lii laaj lii laaj lii laaj eh, waaw waaw yooyu saa salaam waaw wooru nit ki woor ñaari fan dog benn fan mu ne loolu am na ko ainsi mu muy laaj di laaj mooy loolu dañ ciy xamee mooy laaj yu bari yoo xam ne yu am njariñ la tamit yu successif loolu du ñàkk teggin te tamit sëriñ bi daa war a yaatu dënn bu boobaa te tontu te yàlla tax waaw bu dee day mer mooy na nekk waa ni mu laaje moo baaxu waaw kay alhamdulillah waaw kay mu mer ci ñàkk teggin boo xam ne bu feeñ la mu corrigé ko waaye pas kese naan noo it dee na bari laaj waaw <laughs> seen lu ciy seen yoon sama góor lu ciy seen yoon ma ngeen may seetlu sax ku leen ma seetlu lo yéen ñii yamu ngeen fi ngeen war a yema ah? déedéet <laughs> waaw kon loolu tamit lu am am solo la kon gis nga bien saag yonent bay saab saab yónneem feeñu yonent bay saab saab feet ci ñun waa ahlul islam waaw moo tax di ko woor di ci teewlu loolu ñun ci ginnaawam te ne ah altine de man dama koy woor bis boobu la yonent saa salaam feeñ jamono bis boobu la ko borom bi yebal ci nit ñi waaw ci la ci la ci la ci la riir daqoo lëndëm daqu leer ne jaa al haqq wallahi min rabbina muy sayyidina muhammad saa salaam dikk na wa zahaqa al baatil neen di ibliis ki caaxaar na mag yooyu daqu na inna al baatila kaana zahuqa waaw ñu xam ne yooyu ñu koy teewlu ah wallahu ta'ala a'lam kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala